Euh, boobu waxoon nañ la xafd lañ koy woowee bu góor i'dhar foofu boobu noonu mooy li ñu ciy def li ñu ciy dagg ci kaw ñi nga xam ne xam nga Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne xarafal ci luñ doyal dafa nekk farata mais am na ci wax ci ñoom que boobu moo dee jigéen la dañ koo sopp léegi même bu lum ci man di doon waa jumhuur it neewuñ ne soppuñ ko du tout déggoo kenn nag lenn nag am na ci lislaam mooy li ngay dégg amul benn boroom xam-xam laa la wax ci lislaam boo xam ne dañ loolu dafa xaram loolu amul benn boroom xam bu ne xarfal jigéen dafa xaram amul bu ma ne nag léegi nag benn affaire am na te loolu je ne lasserai jamais de le répéter mooy bu ma kenn ne sama oustaz bi ci koñ bi wala waa jiy wax ci rajo bi nee na non non non ñun ni ñu xamee Serigne senegal nee na lool amul valeur wax jooju en fait ku bëgg garder sa respectabilité sax waroo ko woon di toxal parce di toxal yooyu ñuy wax boroom xam-xam yi ngay tudd ñenn ñi même bu dee siiw na ci ñun ñu jàpp ne ñoom ñu màgg lañu loolu yow boo moywul sa respectabilité mooy deñ ba pare nag nga bokk ci ñi nga xam ne seeni wax dañ leen di classer ndax yow da ngay toxal ci wàllu xam-xam ngay toxal waxu ñoo xam ne bokkuñu lay lahum ahl mooy ñoom ñoom ils ne pas habilités à di joxe seen avis ci yëf yi ndax amuñu niveau bi bokkuñu sax ci mbooloo mi ndax buñ ne l'ordre de médecins ñuy wax ci ay maladies yooyu loolu l'ordre des médecins ñooy wax médecins yi ñooy wax waaye doo ñëw fekk charlatan bu toog fële di di di di di jaxase ay mbiram nga ñëw naan moom sax joxe na ci avis lool boo ko waxee lan lañ lay wax diine nag moo gën a garaaw loolu nag xam-xamu diine yi moo gën a garaaw loolu moo tax amul benn boroom xam-xam bu ne xarfal jigéen dafa xaram loolu amul Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne xarxal dafa farata ci ñoom ci ñoom am nañu ne euh, que ne bu dee jigéen dañ koo sopp léegi kon nuñ koy defe ñu ne la ñun nag xam nga sànq ñu temps yaa ngi excision mais bu dee ne excision mooy li ci liñ ci dégg suñu jamono ji ak niñ koy defe ci suñu réew yii l'islam jàngalewul loolu non ndax ñoom ablation du clitoris lañuy def mooy dañ koy dagg complètement moo tax loolu ay mettit la ci ndaw si amee muy coono yu mag même buy buy buy am doom sax day am problème ci loolu loolu loolu du njàngalem l'islam du njàngalem yonent bi alayhi salaatu salaam te l'islam xamul loolu léegi nag bu dee ne ay UNICEF ak gaa yooyu bu dee lool la ñuy xeex lislaam loolu dàq na ko bu yàgg te loolu tamit da koy xeex ndax non seulement ndaw si sax dadul amati plaisir ci wàllu sëy te tamit buy jur day am day am problème loolu lislaam dafa dàq loolu mais lislaam li mu xam comme <coughs> mooy euh, comme li imaam al-Mawardi rahmatullah alayhi wax mooy dañuy dagg benn partie xitaanuha qat'u jildatin takunu fi a'la farjiha fawqa madxalil zakar mooy dañuy dagg benn partie boo xam day nekk ci kaw mooy liñ naan clitoris bi ci cat bi ci kaw loolu lañuy dagg léegi mooy fii pëy bi dugg mu ne foofu ci kaw mooy day yor form ñoom dañ koy boroom xam-xam ni dañ koy kii di wax naan day yor form mooy siq ginaar la coq kiiwam boobu di nekk noonu euh, nu ko tuddi lu xonq lool di nekk ci bo ci côté ndong gi noonu lu mel noonu lay mel voilà cat bi loolu foofu lu mel noonu ngay dagg cat bi noonu mais pas dagg lépp léegi nag euh, ndax lan ñiy wax lool dañu ne xadiisu kii ndax xadiisu imaam Abu Dawud bi nga xam ne mooy xadiisu Ummu Atiya radiyallahu anha mu ne anna imra'atan kaanat taxtatinu bil madina fa qaala laha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam laa tunhiki fa inna dhalika ahdaa lil mar'a imaam abu daawud nag dana innahu laysa bi qawiy ah, mooy imaam abu daawud moo soloo xadiis bi ci sunanam as-sijistaaniyu wa laysa bi abu daawud al at-Tayaalisi saaxibul musnad kii Abu Daawud imaam taalibi imaam Ahmad boobu ndongaam boobu te moo ko yar moom la muy al Sijistaani bokkoon dëkkoon fële e, Sijistaan mu ne yaay Ummu Atiya ki sayyidatu Ummu Atiya radiyallahu anha dana dafa am benn femme boo xam ne da doon xarfal Medina yonent bi alei salatu salaam ne ko laa tun hikii laa tun hikii mooy bul def liñ naan ablation mooy bul dagg lépp mooy tuuti lu ci kaw ngay dagg fa inna daalika ndax lool ahda moo gën a moo gën a leer moo gën a eh, eh, eh, sàmm gën a jox cër voilà ngir ngir soxna ngir ngir ndaw si imaam Abu Daawud ne innahu laysa bi qawi xadiis bi nag dëgërul dëgërul imaam al-Hafiz ibn mu ne walahu shaahid loolu la imaam Abu Daawud wax wax na dëgg càllale maa dëgërul walahu shaahid waaye am na lu koy appuyer min xadiisi Anas ci xadiis Seydina Anas wa min xadiisi ummi Aymana inda abi Shaykh ak xadiisu yaay ummu Ayman te nekk ci abi Shaykh mu ne ak beneen boo xam ne an Dahhaak ibn Qays inda al-Bayhaqi mu ne ak beneen boo xam ne mu ngi ci euh, ñu jële ko ci ad-Dahhaak ibn Qays mu nekk ci imaam al-Bayhaqi kon ah kon loolu mooy li nga xam ne ñoom foofu lañu ko teg même bu dee ne xadiis boobu da gis ne wérul mais loolu noonu Euh, mooy imaam alxaafis nee na am na leneen lu koy appuyer ci ay dalil yu appuyer lii mais l'islam loolu la wax léegi nag xanaa xamoo ne kii mais mbir mi mooy daa nekk loo xam ne lan lu ñu sopp la mooy lu ñu sopp la manuñu taxaw ne xaraam na loolu lañ lay ne loolu noonu moo amul kenn ku ko wax léegi nag mu des Euh, ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu wute ne mais est-ce que sax jigéen ñëpp lañuy xarafal mooy bu dee même ci ñi kaw ne ñoom farata la pour ñëpp boroom xam-xam yi dañuy wuute est-ce que oriental yi kese lañu war a xarafal wala mooy arab yi jigéenu arab yi rek lañu war a xarafal ñeneen ñi kenn du leen xarafal ñoom dañu wute ci loolu dañu wute ci loolu ah Euh, ku mel ni euh, Abdullah ibn al-Hajj Cheikh Abu Abdillah Abu Abdillah ibn al-Hajj rahmatullah alayhi boroom al-Madxal mu ne uxtilafa fi nisaa hal yuxfadna umuman aw yufarraqu bayna nisaa al-mashriqi fa yuxfadna wa nisaa al-maghribi fala yuxfadna mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah dañu wuute ci est jigéen dinañ ko xarfal jigéen ñépp lañuy xarfal dañu wute ci lool est-ce que dañ leen di xarfal ñoom ñépp walla bokk ne noo jigéenu mashriq yi rek lañuy xarfal mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk orient mooy ñoon la bëgg a wax ay arab yeeg ñi dëkk seen zone yooyu wuuf ñoom ñu xarafal leen wanisaalul maghrib yi ñi dëkk nag occident kenn du leen xarfal mooy loolu wuute la c'est pas luñ joyal ah boroom xam-xam yi wax loolu ci boppam dañu wute ne mais est bi xarfal yemul ci jigéenu arabe yi kese oriental yi ñi ñane ñi dëkk comme Occident tubaab yeeg ñi dëkk ay Maroc yi côté yooyu ñoom bokkuñu lool ab wuute la de ndax ñu ne ndax loolu noonu li nga xam ne moom lañ war a dagg ci kaw loolu dafa ñàkk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ñi nga xam ne ñooy Maghrib mooy jigéen ñi nekk Maghrib contrairement ak jigéen ñi nga xam ne ñooy dëkk mashra voilà kon lool la kon loolu mooy li nga xamante ne mooy même loolu dañ cee wuute waaye mooy l'islam nag duñ ne comme que tubaab yee gi ñun li muy xeex xam nañu ko li mu moom la d'accordul mooy li mu ne laa tun hiki bul digg di lépp bul def ablation loolu dañ koy tere dañ koy tere mais kenn taxaw naan xaraam na loolu moom kenn waxu lu dul gaa yi nga xam ne ñooy bees bees kenn xamul fi ñu jële li ñuy wax parce que moo fertendance parce que am na temps ba gars yi wax ay ay ay ay circoncision sax am na ñoo xam dañ commencé woon di ko bañ naan ndax parce que day indi mettit ak yu mel noonoog way yu mel noonoog après bi bi bi gars yi si daay naan am na solo ndax day dindi day wàññi risque attraper ko nga dégg gars yi comme ba ba ñoom xaw ma uni sax xaw ma uni ñooñu gaa yooyu wala kii du mondial euh, organisation mondial de la OMS de la santé di préconiser naan est duñ ko ci boole boole ko ci prévention yi muy circoncision non non eh, waaw loolu noonu pour góor ñi est-ce que loolu ñun du ne loolu lañ wax moo tax léegi ñu koy yëkkati comme ni nga xam ne ndax bari na ci surtout suñu façon faux faux intellectuels yi ñu am suñu pays pauvres yi même bu dee ne Europe lañ ne. léeg-léeg tendance booboo leen di dal mooy ay al toppe la ñuy doon te tamit loolu noonu moom lañu mooñaale di ko def ci télé yeeg fu ne ak média yi ba tax daanaka réew ma réewu africain yii nii ak réewu jullit yu ñàkk yi ku ci ku ci amul éducation islamique bu baax yow ni ngay topp mooy lu tubaab bi ne leer leer na mooy leer na bu nee lëndëm ñu ñu lëndëm na mooy la euh, kee doon wax Cheikh Anta <laughs> eh, professeur Diop Cheikh Anta Diop mu naan gars yi pour que ñoom moom fexe nañ ba yaakaar nañ ne pour qu'une vérité soit véri soit lan pour qu'une xaw ma lan soit vérité walla xaw ma lan il faut que ça sonne blanche waaw wax na dëgg gars yi bari lool lañ jàpp pour ñoom pour mbir mi nekk dëgg il faut ça sonne blanche mooy il faut mu <laughs> mooy affaire bi euh, jóge ci ñu weex ñi mooy xonq nopp yi muy tubaab daal lu mu wax noon la ba loolu ngay gis ne xoolal affaire wu cigarette cigarette ak xaraamam ni mu leere ak xaraamam sharia xaraamal ko kanta <laughs> gaa yi dégg yaa am nañu ne dafa dañ koo sib loolu laa bëgg ñu wax ma kan moo ne dañ koo sib loolu dafa xaram waaw ci yoo xam ne lu leer la ndax am poda cee ne te tamit yàq sa santé la te alxuraan dane wala wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci lu leen di alal te loolu même spécialiste yi tuxkat yi xam nañ ko ñu ngi causer ci seen bopp ay maladies yoo xam ne seenu dund du yàgg te tamit façon maladie bu nekk ay poumon ak crise cardiaque ak ay maladie du kër ay ay kii artérielle ak yooyu yëpp mën na leen a dal ñu xam ko mais nan ngay xamee ne lii moo ma ciy dal nga jàpp ci loo xam ne ba pare di yàq wala tusrifu te leen yàq inna allaha la yuhibbul musrifin yooyu yëpp ngeen bëgg ne loolu dañ koo sib loolu naka lañ mën a nekk luñ sib loolu dafa xaraam moo tax ay tux nii ay muqi moo xam bu dëgër bi moom taxul ñuy wax muqi po nag leneen a ci yem nag po nag cigarette ak gënn gi laak lépp ci yem yooyu dafa xaraama léegi mooy yooyu nim ba mu sa waay ak li muy ravage yi muy def gars yi ma suñ ci wax dara dañuy toog c'était sax mode moo woon tendance nga gis balaa ñuy jàpp ne waa ji branché na mu yorub cigarette am wala yorub cigaram di wane ne kii wala signe de richesse la mais bi fi tubaab yi tàmbalee ba di ko bannir ba ci lieu public yi lañ commencé ñun di suivre no suñu pays yi di jéem a interdire yooyu di interdire ay ay plastique léegi ndax lan tubaab yi def nañ ko mel ni ñun xamuñ ne woon ne cigarette baaxul woon mais il a fallu que le blanc dit que maintenant je décrète que la cigarette est nocive à la santé pour que nous aussi on dit oui oui oui la cigarette aussi est bien sûr nocive à la santé aar ah, wa naarun wa shanaar looloo ñu dal mooy loolu gàcce la loolu gàcce la lool nag mooy li nga xam ne moom moo mooy foudre bi dal euh, euh, euh, pays pauvres yi rawatina jullit ñi léegi nit nag boo xamee mbir yi du loolu la yóbbaale du ne par exemple ñoom nee nañ léegi cir kii circoncis kii xarafal góor ñi lu baax la ndax prévention léegi ñu commencé ci ñun bañ ko xamee yàgg na ba mu nee na ba ñu yonent bale saab saab ne al fitratu xam ca lañ ci jàpp léegi ku ci jàpp xayrun ku ci jàppul ñun ñu nekk ak moom excision yi c'est yi gars yi du ñoom wax nañ ñu ne déet bu ëllëgee leneen xew fii ak ay années yeneen étude mu ñu ne baax na ah ndeke mbir ya baaxoon na kat ñu mujj delluwaat ci non non mbir yi du lool l'islam li la wax mooy ablation du clitoris loolu da koo tere. mais kantaa xarfal ku ko def duñ ne waa ji def na lu xaram wala duñ ñëw naan ko bu ko fi def loolu mooy sharia <laughs> loolu la mu dee réewum jullit la mooy loolu la lislaam wax kantaa nag ku bëgg dégg lu neex gaa yi va ailleurs koo xam ne moom mooy xoolal gaa lu leen neex mu leen koy wax mais ñun manuñu wax lu dul li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi toxale mu leer nàññ ci sunna léegi nag neex na ko mu neex naqari na ko mu naqari ko mu naqari yaa plus simple bul déglu wala nga taal li nga xam ne mooy gaz nga daal di ci toog wala nga matt nga matt sa baxu bakkan waaw léegi kon loolu la léegi euh, mu des kon gis nañu waxtu wi gis nañ li jëm kon ci côté e nisaaw yi